waxoon naa la euh, euh, yow nga naan bu dee tere waaye imaam muslim bi ñu gisoon moom foofu lañ ko ko ni af alaa waawi indiwaat adaatu tanbih waaw nga xam day attirer sa attention fa kullukum yéen ñépp raa ay sàmm ngeen wa kullukum te ku nekk ci yéen mas'ulun an ra'iyatihi ku ñuy laaj di ko laaj ca lañ ko sàmmoo léegi nag mu des nga ne ma waaw man ma la eh, am na benn affaire boo doon wax naan nit ki moom kese saxaraa ma ne la waaw xam nga ñi yonent bay saasaam ku ci nekk daa wax loo xam ne moom la teg sa loos moom nga war a sur moom nga la responsabiliser nga ne man bu dee manum cundum na ma ne la waaw yow loolu xam nga waxoon naa la ko ba ma naan waa ñun ñu ngi dugg ci saraa bi sax mooy kenn génnu ci <laughs> kenn génnu amul mbindeef du président du député député il est rat dañu leen teg député nan la ngeen voté loi wallahi na fi voté ay loi yoo xam ne moo yàq dëkk bi ngeen seet na bañ a ragal yàlla ci loi yi ngeen di faire passer yi leen président bi comme que ay chambre d'enregistrement ngeen loolu génnewu leen de naan diw moo tax ma falu génnewu ci laa wax ci yoon lañ ne peuple bee na fal même bu dee ci liste président bi nga ne woon du moom moo la fal peuple bi ñoo jël seeni xob seeni bulletin fal la nga ñëw toogal ci président bi yow baax na bu ngeen proposé dara lu dul lu neex borom réew ñoom ñooy toog gouvernement bi soxla dara ci kaw noonu kese nga leen di dégg mais ñu toog ne waa ñun côté mbay mi càmm ji wala entreprise yi ñi ñuy exploité ñenn ñii liggéey loo di leen journalier wala nga gis nit di liggéey fenn dix ans amu fa dara ba pare ñuy wàññi ay bari mais ñooñu on travailler sur ça teg ay loi yoo xam ne on va les respecter képp ku fi liggéey loo ay nit ba benn délai nga war a continuer da nga koy defal CDI yu mel noonu teg ay akam liñ ko ko jox par force ci nii wala ci naan te liggéey bi marul di yokku te pay du du yokku yu mel noonu yéen du jamais ngeen travailler mais bu président bi taxawee fee waaw toog mandat wam yëpp jeex bu bëgg a ne voilà daa bëgg a jaarale ci parlement bi loo xam ne day tax moom mu mën a présenter waat nga gis gaa yi yow voté ko walla iyaazu billah yow mas'uul yéen ñooñu yéen les députés mas'uuluun yéen ñëpp responsable ngeen te dina leen laaj <laughs> Allah ci li nga xam ne moom la leen responsabilisé woon <laughs> y a pas de responsable en gis ngeen njiit bi président waaw <laughs> député préfet ko fi waxa woon gouverneur te ngay am mu monsieur le maire monsieur le chef de quartier chef du village chef de famille chef d'entreprise chef du regroupement nangam ak nangam chef de la caisse de nangam sécurité sociale wala chef des régimes de retraite wala chef des nangam ak nangam yéen ñépp chef de famille baay yi nday yi xale yi doom yi tata yi bàjjen yi tonton yi ñoom ñëpp raa gën mee man nag benn affaire am na man bu dee manum dong la ma ne la mais yow ci nga la <laughs> way yow bu dee yow kenn nga ci nga ci yaa ci kullukum ci waaw ala non man awma soxna awma doom awma ku may liggéeyal awma dra awma patron amul dra man c'est mon café ñu ne la mais yow mooy li la sëñ bi a Cheikh Ahmadul Khadim alayhi ridwaanul baaqil Khadim wakun uxaya daabital xawaat xam ne da takk ci lépp lu yàllay tere bu ñu ko xam lépp lu yàllay digle nag mu nekk farata ci yow nan fa présent te nan ci wommat sa bakkan bii ak sa cër yi ba ñu def ko ni ko borom bi soxla wala nga def ci sa kem kàttan fa nga tool waaw waaw <laughs> <laughs> mu ngi noonu loolu yaa war a sàmm moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne <laughs> Seydina Anas xam nga dafa solo xadiis bu mel nii radiyallahu anhu gis nga bu yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxee yéen ay yéen ay sàmm ngeen ak yooyu xam nga lu ci ne fa a'iddu lil mas'alati jawaban qaalu wa maa jawaabuha qaala a'maalul birr comme ne al-imaam al-haafiz ibn Hajar wax mu ne axrajahu ibnu Adiy wa at-Tabaraani fi al-Awsat wa sanaduhu hasan Allah Seydina Anas ibnu Maalik xaadimu rasuulillah alayhi afdalu salaatu wa salaam dafa solo xadis mel bi muy jeex mu ne yeneen tubaab yi saa saa nag da cee teg ne comme ku nekk sàmm la te borom bi dina la la mu la responsabilisé woon ñoo ci taxaw te loolu day dégrade selon xam nga président bi non seulement il est responsable ci réew mi mais il est responsable ci waa këram ak député yim fal mooy yooyu waaw ki nga xam ne moom euh, par exemple gouverneur de la région de Dakar la moom région de Dakar kese la kenn du ko ne yow ah région de Louga nag bien waaw ki nga xam ne mooy maire Thiaroye sur Mer le maire des Almadies mais kooku kenn du ko ne mais léegi nag euh, plateau nag déedéet kooku kenn du ko wax kooku kenn du ko wax kenn du ko wax plateau parce que du seen maire waaw mooy loolu chef de famille bi tamit kenn du ko ne yow ah waaw léegi yow sa kër waaw c'est bien mais sa frère bi fële nag déedéet kooku frère lañ koy la <laughs> voilà bu dee yow sundum nga ab célibataire nga endurci amoo dara yow kese sa cër yi comme liñ la waxoon léegi sa bët yi na nga fexe nekk di xool yu xaraam yi ci sa téléphone wala sa tele wala sa yooyu wala ci mbedd mi wala yépp ci yem na nga takk sa bët yi ba li Yàlla wax wa qul lil mu'minina qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim waxal yow yeneen lay saa saa way ngëm yàlla yi góor yi ñuy sant seenu xef waaye waxal way ngëm yàlla yu jigéen yi ñuy sant seenu xef yow itam yooyu yépp ak ba jàppal ak yow yàlla lay tere waaw wala taqrabu zina bu leen jege njaaloo fornication di sëy ku la daganul yooyu yépp yaa ci war a sa bopp te xam ne responsable nga bi borom bi dina la ko laaj ëllëg sa tànk bi niñ la waxoon xoolal foo koy teg ndax fépp foo ko teg bu ëllëgee dina la wax man nii la doon utiliser ngir dem feneen sama loxo yi noonu sama nopp yi yama ci doon déglu noonu lépp noonu fa kullukum ra'a Allah yonent bay saa saam nag bi mu waxee loolu dafa a'iddu lil mas'alati jawaaba yéen ñëpp ay sàmm ngeen te ku nekk nañ ko laaj lañu ñu sàmm mu ne na ngeen waajalal laaj yéen yàlla war a laaj tontu ba ngeen koy tontu ëllëg te du nekk tontu toog xalaat lu la neex bon c'est ça que je vais lui dire non ça ne passe pas comme ça waaw ëllëg kenn du doo fa nekk di kàcce ka nar de <laughs> bu la borom bi di laaj wallahi li nga wax dëgg kon nag waajal leen lil masalati ci laaj bi leen seen borom wala laaj jawaaban tontu boo xamante ne mooy nekk tontu bu jaar yoon tëju allah moo tax <laughs> ñu ne yonent bay saa saa mais lan mooy tontoo mu ne ah, amaaru mbiri mooy jëf yu baax yi président bi jëf yu baax yi nga war a jëf ci ñii mooy la tax ñu fal la nga nekk ci te yàlla tax lépp ba jox nit ñi boo nee ci dara sax ñu xam ne da ngaa tële da ngaa dem yi moo far teng dinañ xam ne kii def na mais ñépp gis ne de toute façon yow xaajoo bay def defoo tut ndax nit bi la planifier dara bëgg ne lay def mu def yàlla dogal leneen loolu mais ñun mooy gis nga effort bay wane kii mu ngi doon def moo fi amul waaw loolu c'est malheureux loolu moo amul waaw mu ne kon jëf ju baax kon président mooy jëf ju baax waaw liñ la dénk alalu réew mi du sa alal léegi yaakaar nga ne moos hadis bi euh, l'islam yow yaakaar nga ne ci kaw nii dina nangu luñ naan caisse noire kees <laughs> boo xam ne comme soo noo leen ndig gu ñuul kukku la fa ne suñu yoon new ci moo jël ci sëq di def lu ko neex lépp di alalu réew yi jógewul ban ci impôt samba gen ba nga jógeeg nogoy ak asto ak ak ak taru bi <laughs> ñu dajale lépp sawaay ñu jox la yow ñu ñëw loo xam ne dañ naan la lii defal lu la neex nga ciy def ay nit ay millionnaire ak milliardaire te dara lu ma ci fekk mais mooy loolu moom du l'islam <laughs> loolu du l'islam non amul ci l'islam ndax fa kullukum raa wal amiru alladhi ala an-nas waaw moo tax kooku bu baaxee moo tax suraax yi def ci Sahih imam Muslim hein rahimahullah ngëneelu imam bi nga xam ne dafa jub ngëneel bi mu am Allah waaw kon baax bi ci kooku yow monsieur le député baax bi nga xam ne moom la yonent way sa sam bi ne waajal leen ku nekk na waajal jawaab tontu ñu ne ko lan mën a jëf yu baax mooy parlement bii nanga fexe ba bépp loi buy indi dégradation des mœurs di yàq jikko yi bu mu jaar ci en tout cas sa voix bu mu ko bokk ak même bu dee ne waa majorité bi ñoo ko bëgg a voter bañ a campagne def sa voix bu ci def waaw nañ la exclure sax nangul waaw nara dawal ngóor jigéen ci réew mi di ko jaarale ci ay terme ay loi ci ay anti discrimination ay ay kii des genre yu mel noonu façon yooyu nga bañ ne man du ma ko voté wotew waaw yu yées yooyu yëpp nga xam ne noonu lay demee par ndànk ba ñu koy indi ay ay ay voilà kii seen terme yu kër yooyu ñuy dugal tout le temps hein la non discrimination waaw des minorités des minorités wax daal soo ko déggee mooy ñooñu la ñuy wax waaw waaw ñooñu la ñuy wax boroom waccax loxo yi ak ñu mel ni ñoom ñooñ lañ ci jóg waaw des minorités m foo ko dégg rek loi yu naan protéger nangam xamal ne ñoom la yow charte réew mi ñu mi ñu kii yëpp kay <laughs> aarul ñëpp non li tax ñuy préciser loolu parce que am na ñeneen ñi yoo xam ne amaguñ ci réew mi wala ay benn ci benn la ñu bëgg leen tey jëmbat ci muy jiwu wu yées luñ fi bëgg taxaw yow moom jëf ju baax boobu mooy nga voté noonu dénoncé loolu ak ña ko fi narate waaw yow chef d'entreprise bi ñii ngay embauché di leen exploité di leen nekk di leen lekk di leen liggéey loo liggéey yi dina metti loo leen fay lu jar léeg-léeg sax loo leen fay di leen fay ay deux mille cinq cents par journée wal iyaazu billah te yow ci sa bopp xam nga ne deux mille cinq cent jarul lu la dara ay père de famille bàyyi seeni famille ñëw bu ñu xëyee teel a taxaw sa buntu usine nga ñëw romb leen seen oto sa yaram sax dul daw yow ngay gagner ay millions et des defaroo leen même lu amul contrat de travail mais nga fay leen lu lu lu defaabo sa yaram du daw bëggoon nga benn bés toog nga xalaat ne mais man sama doom bi ma jural sama bopp di ko cha di ko charrier di ko kii lu nekk lu nekk ma koy defal di ko pouponner lu nekk ma defal ko ko lu mu laaj ma dagg léeg-léeg mu bëgg loo xam ne amul sax biir Thiès ma dem ba Dakar utal ko ko wala fay benn cek cek ni mu gën a gaaw mu andil ma ko xalaat nga kooku ne benn bés àddina mën naa tug mën naa tourner ba mu mujj war a bokk ci ñi nga xam ne dañuy taxaw ci usines yu mel ni man bi ma yor bu ëllëgee est-ce que bëgg naa sama doom bi dund ñii li ñuy dund mais est-ce nit ñi dinañ toog di xalaat loolu waaw mais ñoo xamante ni seen xol yi xeer sax ba tamit ndax yenn ñu alxuraan wax am na ci xeer yi yoo xam ne ndox da ciy balle waaye ñii wallahi am na xol yoo xamante ne nii ashaddu qaswa ñoo gën a dëgër roche xeer aw dëkk comme ni nga xam ne dëkk ci ñoo ko gën a wow waaw wal iyaazu kon woo jëpp ju baax mooy nga fay leen li ngeen yelloo waaw te bañ leen di exploiter di gis sa sa bénéfice ngay yem rek man naay gën dox la rek kantaa ñoom seen chargement fou éperdument waaw royalement wal iyaazu billaah yow boroom bi dina la laaj ëllëg waaw waaw exploitation de l'homme par l'homme waaw ñii ñëpp nag ki ci gën a yées mooy ki nga xam ne nee na day woo nit ñi ci diine waaw gis nga luñ la wax ñoo ñoo gën a yées parce que ñooñu dañoo hypothéquer dañoo sànk koo xam ne dafa ñëwoon ne yàlla kese ko tax a xaw ma daal jébbalu xaw ma daal nag laram ci yow nga koy ronkat ci say cérémonie ay yi nga xam ne at mi yépp dañ koo miné man miné laa koy tudd dañ koo miné ay mine antipersonnel par des cérémonies yoo xam ne lépp jëmul ci ci yàlla de déedéet ci moom ci waaj moom kese ak famille wam yooyu lu tax gaay yi gën a dagg ci ñoom dara yàlla taxu waaw ñu miné ko ay mine antipersonnel bi di këppatal sa alibé yi li Serigne Touba waxoon radiyallahu anhu isbaana jahran annama shuyukhu hadha zaman julluhum fuququ wallahi waaw isbaana Bamba neena radiyallahu anhu ma neer na nay waaw jahran dafa leer nay lu ne lu lu ne fàng kenn du ko jeex wallahi c'est clair maa ko wax man Cheikh Ahmadul Khadim Serigne Touba radiyallahu anhu ci Masaalikul Jinaan dafa leer nañ que ne innama shuyukh gis nga sëriñ fii nga gis fii fii jamonoom la te ñépp xam nañ ne sa jamono jamonoom moo tane woon suñu jamono en tout sëriñ soosu ma dama ne jëlal sëriñ si nga xam ne ñoo doon dund jamono jooju nga teg Sénégal nga teg sëriñ si fi ne léegi kan nga ci mën a comparer nit ay ñoom sëriñ Touba la woon ak ñooy Seydil Hadji Malick ak ñeneen ak ñeneen ñooñ dangaa gisati ñu mel noonu fii mais bu naan sit mooy ñi ci ëppoon ay mu ne ñooñu ñëpp ñi ci ëppoon ñoohum li ëpp ci ñoom fuxuuxu ay lañ waaw ay këppatal gis nga gone gi bu bëggee jàppum picc jël benn soow wala benn bool teg ci benn bant boo xam ne da ciy takk benn buum làqatu fële ci ginnaawu garab yi def ci dugub picc yu bari ñëw pigeon yi ñëw di lekk mu bàyyi bañ dugg rek mu xëcc bool bi rek bool bi tëju dëpp seen kaw sëriñ su bari noonu lañ mel moo tax ma ne la man tuddewu ma seen cérémonie yooyu ñuy naxe nit ñi man ay mine laa ko tudde mine ndax mooy loolu mooy loolu façon mine per antipersonnel yi nga xam ne moom la gaa yi def ku ci jaar teg ci sa loxo dañ koy nëbb boo ciy teg sa tànk mu mu muy sute sa tànk damm nga nekk nga nga nga nekk handicapé léegi ci saa si waaw yow moom sa membre euh, kii féete suuf nga ñàkk leen sëriñ soosu ñoom ñoom ñoom bu ay membre la ñuy kii de ñoom ruuxu nit la ñuy këppatal walla iyaazu billaah moo tax ñii ñëpp ñoom ñoo ci gën garaaw rek waaw ku mel noonu te doxaloo ña ña borom bi teg moo tax seen cérémonie bu ñu ko xamoon ñu bari dañ koy dakkal parce que mënoo fi woo ay nit. dajale ay mbooloo ñu ñëw fekk si la waxoo leen waxu yàlla waxoo leen waxu yonent bi alayhi salaam lépp di caaxaanum kese ma riirandoo kese nga gis gaa ay waxi politique waxi nit lépp ba mu yàlla léegi ñooñu ñooñu ñenn ñi di dem faatu ca yoon wa ñenn ñi liy dal leen di ñi am ci accident seen bët ya toj seen tànk ya toj ñii seen ñu mujj nekk ay laago waaye ñooñu ñëpp kan la ko borom bi laaj kan moo leen woo ne leen ñëw leen ci ñoo xam ne ñoo ña jot ñëw sax duñu fa dégg yàlla duñu fa dégg yonent bi alayhi salaatu salaam lépp nekk bi folklore waa taawu bu bu bu boobu nga rayal ñoo yàqal ko ñooñu ci lu jaamu yàlla. mais nan nga leen koy fayee te nit ki war a xam ne bakkan bu ne kullu nafsin jawharatun nafisatun la tanjali yumkinu an tashtariya kanza biha bi nga xam ne moom la yatanaha xayruhu fantabiha waaw barki yàlla suñ tuubaa waxat it radiyallahu anhu nee na xanaa xamoo ne bakkan noyyi bu nekk wurus la bu gànjaw boo xam ne du jeex gis nga nokki këcc ci génnewaat mais moo ay milliards moo gën a cher ay milliards d'euros ay ay or ak xaalis li ma def noonu yow man nga jee am fa yàlla ay trésor yoo xam ne moom la la yàllay terale àddina ak alaaxira yoo xam ne du jeex mukk man nga cee lu la neex boo xam ne ay njariñam laa yatanaaha xayruhu ay njariñam du jeex mukk ay yiiwam day dottee rek ndax borom bi muy fay moom laa ma laa maqtu'atin wala mamnu'a du lekk lu muy dog de wala luñ lay aay déedéet day toraa rek day ratatat rek di sotteeku di dem rek waaw nga xam ne borom bee mën a fay ay waaye mu ne kon nag fanta bi haa ah, waaye yeewu leen ci lii léegi bakkan boobu nokki googu kii yàqal leen ci ay caaxaan lépp jëm ci boppam nga jóge fa am na ñoo xam ne dañ fay dem lañ dul woon def sax buñ ko def mën nañoo faat julli mën nañoo nàngama yoo xam ne ñoo bu ñëw seen kër bu ñu def yooyu ak yenn bakkaar yoo xam ne ñu ciy dugg yoo xam ne bu ñu fa demuloon du ñu ko def yow ma leen woo kan mooy responsable wallahi mas'ul yow des na la laaj i ràññeeti loolu nga doon sàmp allah <laughs> caaxaan baaxul waaw kon yeneen ci may saa saa biñ ko nee lan mooy lan lañ koy waajale ah mu ne jëf yu baax yi parent bi yow it sa kër jëf yu baax yi waaw yar say doom ci l'islam ci lu baax toppatoo seen njàng seen yi nga xam ne seen wàllu àddina àllaaxira lépp yow la war loolu mooy jëf ju baax soxna si yow itam naka noonu lo alhamdulillah na xadiis bu mel nii waaw mu ne comme ni al imaamu Tabaraani soloo ci al Awsat mu ne yonent bay saa saam nee na maa min ra solo na xadiis bii xam nga moo ko solo mais solo waan na bu xaw a mel nii foofu mu ne yonent bay saa saam dane maa min ra'in illa yus'alu yawma alqiyamati aqaama amra allahi am adaa allah mu ne amul benn koo xam ne ab sàmmkat la teg dara ne la nga doxal ko lu dul ne yawmal qiyaam dinañ la ko laaj dinañ la laaj ay compte moo xam nag aqaama amrallahi yam abaa la ko yàlla sàmmaloo est ce taxawal na ca ndigalu yàlla la ko ci yàlla digal ci yëwénal ko ak sa ragal yàlla ak loolu ne am abaa wala boog daal dina koy neenal bés buñ la fi joxee ay xale comme jàngalekat <laughs> waa ñoon ñoo gën a garaawle mooy boroom xam-xam ni façon sëriñ ñi may wax ne jàngal leen weer wu nekk ñu fay la wala at mi lañ lay jox cachet nga jàngal leen alquran walla nga jàngal leen ñu xam euh, euh, kii euh, alaat ay naxu ay yu mel noonu ngir ñu mën a kii mën a xam ci mbir yi dara nga jàngal leen xadiis wala alxuraan wala yooyu wala nga jël ñu ñu lay fay yow boo ñëwee war a jàngale nekk ci leneen di waxtaan téléphone di bindi SMS di def noonu ba heure yu jeex daanaka li ëpp ci heure bi minute bu ne yaa ngi ci téléphone bi minute bu ne yaa ngi waxtaan minute bu ne yaa ngi xool nee kër ñu daal di lay wo nga war a dem génn attendez ma ñëw dem waxtaan waxtaan waxtaan moom ci non après non sa waay non damaa nekk ak kii dama nekk cours après xam naa après dinaa la rappeler nga def noonu mais minute yooyu nga jël ci ci ci xale yi nii xamoo ne borom bi dina la ko laaj ëllëg nga ñëw xale yi nekk fi cinq xamuñu luy xaala kii la te loolu nga leen waroon a jàngal ngi jaarul yoon nga bëgg nag fu parents yi ñëwee nga ne noo xale yi du ñu réviser du ñu kii du ñu nangam non waxoon naa leen ko il faut ngeen seet alors que boo waxalee yàlla xam ne yow li nga nekk fii boo fi nekkee ñoom jaaduwul yow boobu mas'ul responsable nga te borom bi dina laaj gone yañ la joxoon nga war leen a xamal seen diine lam nga leen xamal tous waaw professeur de mathématiques la Ah, ñu may fay ma nekk dans l'administration ma nekk koo xam ne fonctionnaire la à l'université wala au collège wala au lycée wala maîtresse la wala maître du ma jàngale dara bu ma ñëwee di wax ay ball puy de kese di waxtaane ay anecdote fii ba bi jeex heure bi ñett année scolaire bi jeex jeexalu ngeen programme ñi yées mooy ñi nekk école de terminale classe de terminale nga ñëw maa nga jël ay photocopie naan leen fay leen voilà photocopie leen naa leen jox ñu jëlaat seen alal di nga def loo xam ne dañ leen koo waroon a jàngal dans une semaine de du bac philo seen programme philo daanaka deux tiers bi lañ def def na un tiers boo xam ne gisaguñu ko nga naan yaakaar naa ne bon bon en général affaire fii lay doon voilà jël na des yépp nga photocopier nga ne leen jël leen ngeen photocopier étudiants yi topp ci xale kii xale yi lu nekk ñu topp ci nelaw bu ñu duñu nelaw duñu yeewu foo leen teg dañ leen di gis ñépp jeex waaw ñoom ñépp ñu jeex ndax xalaat yu bari ak ñàkk nelaw bag bi ñëw te tëgg affaire bi yaa un tiers bu ñu xaajee programme bi ñett ñaar yi lañ def te ñoom ñoo ñi beneen bi defaguñu ko ñu war a réviser lool lépp te sujet yi mën na génne fu waa sa yow professeur boobu war ngaa jël sa salaire bi ci fier yow comme yaa jàngalekatu daara bi nga xam ne biñ la joxee taalibe yi ndongo yi di la fay lu dëkk internat beeg yooyu wala fii yaa fi wooteelu sax école nit ñi di la fay jàngaloo leen luñ la wax nga naan élève yi la duñu jàng duñu kii ñoom duñu réviser wala lii dara mais yow est ce que waroon ngaa lekk lañ lay jox di ci fier wallahi sa yaram waroon na daw. waaye lu mu ci man di deme kullukum raa yéen ñëpp ay sàmm ngeen te borom bi dina la laaj loolu ëllëg waaw avenir gone yi nga yàq nii ndax jamono ji bu ñu leen joxoon ñu baax jamono ji ñuy nekkee ci yow jàngaloo leen dara nga nekk ci réseaux sociaux yi nag nekk ci sa mbiru bopp di tardé heure bu la neex nga ñëw te cours boo amee benn affaire ray cours bi mu daan nga ne non finalement manu la nekk xam naa nañ ko ki repousser te doo te xalaatoo rattraper jamais mais quoi ça pourquoi tu ne rattrapes te loolu gis nga professeur bi nekk ci école bi surtout classe de terminale léeg-léeg ñoo gën a yeewu sax ñi nga xam ne nee nañ diine la ñuy jàngal ñoom bi ñu gis ñoo xam ne ils sont tellement sérieux mooy daanaka du ñu tardé jamais te bu ñu tardé ba ndax dañoo feebar wala ñëwuñu dañuy fexe rattraper cours boobu ci loo xam ne kat kenn tegu leen ko parce que ñoom dañoo am ngànt bu valable la mooy dañoo feebar ñëpp xam nañ ne saa yi daa feebar baax na ba élèves yi dañ ne monsieur Deme ñëwu kooku moom xanaa daa dee ndax moom moom dootaamu wi muy njëkk a ñëw amul tardé amul dara cours bi mu tanee tuuti ba ñëw nekkul sax di xaar convalescence allah mu ñëw ne leen mais sauf que le cours de la semaine dernière que je qu'on a il faut qu'on le rattrape di mer bon soy nag bon il faut qu'on un, créneau parce que kooku dafa il est intègre façon ñoon kooku lañ war a wax monsieur bien monsieur bravo voilà kooku mooy ci xam nga gis moom ustaas bi fee moom ci wet bi mu ne mooy jàngale sax étude islamique yeeg yi jëm ci wàllu yëngu yonente bi saa salaam ay hadith nee na moo dàq tardé du préparer cours day ñëw ba ci war a am cours am ay bu dee collège kay da am ay sixième ay cinquième ay troisième ay quatrième ay day ñëw ba foofu. du xam ban classe la war a jàngale ñëw ba salle des des des profs secrétariat di laaj bëgg xool tableau bi ñuy def foofu emploi du temps bi ñi sax yoralu ko boppam tey sax kan laa yor ban salle ban classe laa yor mu leer na ne kii toppatoowul préparé wul benn so walla iyaadu billah tam nee mooy wax ci diine. bu nee mooy wax ci diine mooy taxaw ne mooy jàngale moo tax façon yu mel noonu mënuñoo yee kenn waaw parce que seenum moo saput kenn waaw gis nga ay façon ay imam Ibn al-Jawzi yi rahimahullah bu doon def bu doon def xutba mais daanaka jàkk ñépp ay waaw lu tax parce ci xolu ku mu jóge la la muy waxaate deneen see jiit te ñépp xam nañu ko ci moom du ay faire semblant jooju noonu la mel moo tax buy wax ak nit ñi nit ñi dañuy xam ne lii ci xol bu dëggu la jóge wax ji mu topp ci nopp yoo xamante ne ni dañuy xam ne kii ko dëggu la ñépp jooy mais suñu façon yi bu ñu waxee nga ne ëpp bu ñu jëfee nga ne cimbay waaw salte yi jëf ustaas boobu nii lay comporté te ñoom nee nañ ñooy jàngale diine ñoo xam ñooy kii mel nii walla iyaazu billaah te mooy jàngale yii léeg-léeg mu jàngale yii kullukum raa yéen ñëpp ay ay sàmm ngeen wa kullukum te yéen ñëpp mas'ulun an ra'iyatihi ku ñuy laaj la ca lañ la sàmmloo borom bi dina na ko laaj kon nag te ñoo yéen nañ yéen ni affaire jël trois heures de wallahi mën na nekk kii semaine bi de waaye nag nañ yem nii loolooy waxu rasulillah alayhi afdalu salatu wasalaam wallahi bu ñu doxaloon lii bu ñu doxaloon lii doo romb ci mbedd mi ñaar ñuy xuloo doo romb ci ci réseaux sociaux yi doo gis ñoo xamante ne nii yaayu jàmbur baayu jàmbur ŋàññi deru jàmbur yàq der jàmbur kii ndax moom am na lu ko doy waaw am na lu ko doy xam na ne moom raa te moom it xam na ne des na ko laaj lool lool dina ko doy sëkk ba muy nekk di xool piccub jàmbur moom ay taabi boppam ak góomu boppam dinañ ko doy kon nag rëy na xadis bi waxoon nañ la dina ñëw xadis numéro trois cent ak six cent cinquante deux insha allahu taala kon nag ci jataa bii di ñëw ñu dugg ci beneen xadis bi numéro deux cent quatre vingt quatre insha allahu taala wallahu taala a'lam wa sallallahu wa ala nabiyyina muhammadin wa ala